بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لَظَى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين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 buur borom bi subhaanahu wa ta'ala julli ci yenentaan bi alayhi salaatu wassalaam ñi ngi woon ba tey kon ci tafsiru suratul ma'arij ñi ngi woon ci suñu jotaay eh, bii weesu fi nga xam ne moom la borom bi subhaanahu wa ta'ala doon waxee ne eh, ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim yawma takunu as-samaa'u kal-muhli wa takunu al-jibaalu kal-'ihni wa laa yas'alu hamiimun hamiimaa mu ne sadaqallahu al-'aziim mu ne yawma yow bis bisu taxawaay bu yawmal qiyaamati takunu dana nekk as-samaa'u asamaan si euh, kal-muhli kéemu guy watakuna te dana nekk aljibaalu doci e, kal ehn kéemuk leen mooy karawu e, mooy karawu jur gi wala yasalu te du laaj ci beneen jàngin wala yusalu te duñu duñu laaj xamimun ab soppe xamiman soppeem ci suñ jotaay bi weesu gisoon wala jotaay ñaari jotaay yi weesu gisoon nañ ci yow ma takunu sama kal muhal euh, gisoon nañ yowmal qiyaamati bis boobu nga xamante ne bis lay doon boo xamante ne asamaan si ni ko borom bi subhaanahu wa ta'ala bindee day soppeeku maanaam day am weneeni xeetu bindin day am neneen noo xamante ne noonu la asamaan si di mel euh, comme ni nga xam ne noonu lañ ko gise woon euh, nga xamante ne dañuy tasaaroo mooy eh, wa izal nujumu intasarat wa izal wala boog wa izal kawaakibu eh, wa izal kawaakibu intasarat ak wa izal nujumu nga xamante ne mooy biddiw yi dañuy tasaaroo planètes yi tasaaroo waaye tam mu jël beneen mu am beneen firi mooy forme kudra boobu moom mooy kom eh, ni nga xamante ne noonu la ko borom subhaanahu wa ta'aala melale ci lu dul benn ci ay comme ni nga xam ne dinañ ci ñëwaat léegi insha allahu taala ci jàngat yi naka noonu gis nañ tamit ne euh, wa takunul jibaalu kal ihna euh, maanaam moom la ñu waroon a gis maanaam moom mooy ne wa takunu dana nekk yawmal qiyaamati al jibalu euh, doj yi borom bi subhaanahu wa dafa wax ne doj yi moom moo ko fi moom mooy ki nga xamante ne moom moo ko samp sampal ko bo maanaam doomu aadama yi li nga xamante ne moom la borom bi subhaanahu Euh, tudd nag ci wàllu doj comme niñ ko gisewoon ci suñu jotaay bi weesu mooy ne borom bi subhaanahu wa ta'ala euh, tudd na ay doj def ci ay xéew xéewal yu rëy comme ni nga xamante ne noonu la ko waxe woon ne wa tanhituuna minal ji euh, wa tanhituuna al jibaala buyuuta mooy ñi nga xamante ne moom mooy nitu yent yàlla saalihi alayhim salaatu wassalaam borom bi subhaanahu wa ta'ala dafa leen a defaloon doj maanaam mu nekk ay néeg Euh, comme ni nga xamante ne noonu la waxee ci yeneen i euh, maanaam euh, maam dañ ko daan def ko ay kër def ko ay néeg noonu nga xamante ne noonu la borom bi subhaanahu wa ta'ala waxee ni ne même yi noonu la leen borom bi subhaanahu wa ta'ala defal ci doj yi mooy daf ni ko anit taxisi minal jibaali buyuta mooy na nga jël doj yi nga def ko nga def ko ay ay nga def ko néeg nga def ko ay néeg Eh, borom subhaanahu wa ta'aala tamit wax nañu wallahu ja'ala lakum mimma xalaqa zilaalan wa eh, borom subhaanahu wa ta'aala moom mooy ki nga xamante ne moom eh, moo leen defal moo leen may ba nga xamante ne ci li mu bind moo ci defal ay ker waaye mu defal leen doj mu nekk aknaanan aknaanan maanaam mbooloo la ci kinna maanaam mooy loo xamante ne dañ ciy aaroo dañ ciy day tax. ba ngelaw li du la dugg naka noonu yenn coono yi du la dal euh, naka noonu euh, doj yi borom subhaanahu bokk na ci ni mu leen melale mooy dañoo kawe euh, loolu moom moo tax muy wax naan ki nga xam ne moom mooy dox ci suuf si maam yent na Luqmaan alayhi salaam mu daal di wax doomam ne ko bul bul dox ci kaw suuf si wala tamshi fil ardi maraha in uh, uh, uh, mu ne ko muy déedéet loolu sax yeneen bi la ko borom subhaanahu wa ta'aala wala tamshi fil ardi maraha innaka lan taxriqal arda wa lan tablughal jibaala tuula maanaam nanga bul dox ci kaw suuf si nekk kuy rëy rëylu ndax yow doo mën a xar suuf te doo mën a yéeg ci doj yi maanaam doo mën a kawe ba nga xamante ne da ngay tolloo ak doj yi maanaam kon booy dox ci suuf maanaam na nga dox te xam ne de façon munoo ngand ngand lu rëy rëylu rëy màgg màgglu ba nga xamante ne da ngay féetee eh, maanaam da ngay mën a eh, tolloog eh, dot yi borom bi na ci wàllu doj yi nga gis ne ni mu tabaxee suuf si noonu la waxee ne doj yi tamit daf ko def mu ne antamida bikum maanaam ndax day bañ mais surtout rawaasi yi mooy wajaala fil ardi rawaasiya antamida bikum moom moo def suuf si maanaam euh, ay doj doj mooy montagne yi montagne yi bu ñu xoolee borom subhaanahu wa ta'aala ni mu leen melale euh, dafa ni bu fekkee ak rawaas yi mooy doj yu mag yi mooy montagne yu ngand yee ngand ndax montagne yi ñu ñëpp tolloowuñ ñoom ñëpp nuroowuñ ñoom ñëpp bokkuñu ay melo am na yi nga xamante ne montagne yu ndaw yi dafa am ay seen ay rôle yu mu am montagne yi nga xamante ne ñoom ñooy yu mag yi yooyu tamit euh, Euh, ni ñu mel maanaam du rôle érosion euh, érosion kese mais borom subhaanahu wa ta'aala dafa ne montagne yi borom bi daf koo def wal jibaala mu nekk awtaadan maanaam mu nekk ay ay pont te bu ñu xoolee pont ci luñ koy daaj daa di maanaam pont bi day dérisoire par rapport ak li ñu koy daaj maanaam day tuuti par rapport ak li nga xam ne ci lañ koy daaj mais day téye mbir mi euh, et que beneen njariñal li mu ne loolu moom la ko def maanaam ne ay ay pont la. loolu bokk na ci li nga xamante ne moom la li borom subhaanahu wa wax loolu te montagne di ko joué mooy ne pont buñ ko daajee fenn lay feeñ ci pont bi mooy gën a tuuti daa imat li nga xamante ne moom moo dugg ci biir ah, eh, ci biir lañ ko daaj maanaam suuf si tamit noonu la demee maanaam suuf si borom subhaanahu wa dafa def montagne yi maanaam eh, mu nekk loolu ànd ak loolu yëpp nag eh, mu nekk loo xamante ne lu taaru la lu rafet la. Euh, maanaam euh, montagne yi borom subhaanahu wa mu nekk lu taaru euh, comme niñ ko gisee woon tamit mu nekk loo xamante ne lu lu lu lu lu lu mag la lu ngand la ci biti nii ne moo gën a kawe waaye ci suuf moo gën a rëy encore comme ni nga xamante ne noonu la iceberg di mel maanaam ci montagne glace yi noonu lañ mel tamit maanaam boo buñ demee maanaam boo demee foo xamante ne ci ci ndox mi. am na ci bërëb yoo xamante ne ay montagne glace ñoo fa ne mais montagne glace yooyu lii feeñ ci biti nii moo gën a tuuti daa man li nga xamante ne moom moo dugg ci biir moom mooy partie immergée bi loolu tamit moom mooy exactement li borom bi subhaanahu wa taala euh, def ci euh, def ci euh, suuf si ci ci ci ci ay montagne mu am beneen caractéristique boo xam ne borom subhaanahu wa ta'ala melale na ko wax na ne euh, montagne yi noonu la mel mooy fi mu naan alam tara anna allaha anzala min as-samaa'i maa'an fa akhrajna bihi nabatan euh, euh, fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuhu wa min al-jibali judadun biidun wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharabi suud suud mu ne xanaa gisoon ne borom bi subhaanahu dafa wàccee taw mu tukkee ci asamaan maanaam gisoon nañ ni baatu asamaan foofu kon li muy tekk mooy ci niir yi waaye montagne dañu am rôle yu ñuy jouer tamit maanaam ci biir taw boobu moo tax mu lëkk leen maanaam nga gis ni borom bi subhaanahu wa ta'aala euh, ndox mi biir wàcc ak montagne bi mooy ne euh, euh, mooy comme li ñu wax maanaam ndox mi ni muy ni muy def maanaam buy Euh, montagnes yi dañuy jàppale ngelaw li nga xam ne mooy vapeur yi ngir mu mën a yéeg maanaam mu mën a euh, jaar fi mu war a jaar naka noonu tamit niir yi pour ñu dem ak ngelaw li fi mu war a jaar ba yóbbu niir yi dëkk yi nga xamante ne moom la borom subhaanahu wa ta'ala nam loolu tamit montagnes yi dañ ciy jouer ay rôle maanaam yooyu yëpp mu ne borom subhaanahu wa ta'ala man maa ko defee nii euh, mu ne fa akhrajna min fa akhrajna bihi samaraatin mukhtalifan alwaanu nee taw yi bu damay gis da ngay gis euh, ndox mi bëri ah, ay yu wuute maanaam bëri muxtalifan alwaanu ay melo yu wuute maanaam ay meññeef yuy génn te taw bi moo koy waral mais meññeef yooyu nga gis ne melo yi dañuy wuute yii dañuy wex yi assit mii dañuy acide yii euh, saf suukar ah euh, yii wex xat comme kaani ak yeneen ak yeneen euh, ay forme yu wuute lañ naka noonu couleur yi dañuy wuute mu insisté ci couleur bi mu ne wa minal jibaalu judadun biidun wa xumrun maanaam euh, euh, muxtalifan alwaanuha wa gharabibu suud mu ne doj yi tamit noonu laa leen def doj yi dama leen def mu am ay doj yoo xamante ne dañuy weex wa minal jibaalu judad ay maanaam ay ay couche ay parties yoo xam ne day weex wa xumrun Euh, mu am yoo xamante ne dañuy xonk yooyu yëpp nag muxtalifun alwaanuha yooyu yëpp seeni couleur day wuute maanaam mooy weexaay yi ak xonkaay sax dañuy wuute ci biir doj bi waxoroob yi bu suut mu tamit am ñoo xamante ne dañoo ñuul kukk ay doj yoo xamante ne ay xeer yi ñoo nekk yoo xam ne day ñuul kukk maanaam loolu borom subhaanahu wa ta'aala da def mais dafa am lu mu ci yokk loo xamante ne euh, lu yéeme la mu ne wan min an-naas wad-dawaabi wal an'aami mukhtalifan alwaanuhu kadhaalik mu ne nit ñi tamit ni montagne yooyu mel nga xamante ne couleur yii lañu yor xonk weex xonk euh, ñuul maanaam juróom biir xomrul après mu ne mais yëpp mukhtalifan alwaana dañoo wuute ni mel. mën wax tamit yu xam te ne xaraab yi bu suut maanaam yoo xam ne dañoo ñuul kukk euh, yii mu ne mais nii ñett yi wuutee di évoluer selon euh, masalan tey euh, xeer yi dinañ ñuul mais léeg-léeg mu am xeer yoo xam ne dañuy gën ñuul yeneen weexaay yi tamit tolloowuñ naka noonu xonkaay yi tamit tolloowuñ borom subhaanahu wa ta'aala ne ni ma ko defee ci daj ji mu ne wa minan naas nit ñi tam noonu laa leen def nit ñi tamit noonu laa leen def wa dawaab yii dukki ci suuf si tamit dama leen a wutale comme par exemple beneen daal day ñuul yenn yi ci ñoom mu am ci yu xonq am na ci yoo xam te ne dañoo xaw a euh, dañoo jéngi ci weex ah, euh, naka noonu jur gi da gis xar mu ñuul xar mu xonq xar mu weex maanaam dem sax bay chocolat maanaam ak couleur yu wuute euh, mu ne loolu dañoo wut ay couleur ni nga mën a fekkee ci nature bi ci gàncax bi maanaam par exemple ñu vert yenn yu jaune ainsi de suite noonu ngay fekkee ay ay yoo xamante ne seen der wala seen donk maanaam couleur yi yooyu lay jël tamit mu ne loolu yëpp dama koo def borom subhaanahu wa ta'ala loolu yëpp dama koo def euh, yéen tamit noonu ngeen mel maanaam parce que lu tax bu dee montagne yi ak nit ñi ñu am Euh, rapport bu direct mooy nit ci suuf lañ ko bindee couleur yi nekk ci suuf si exactement mooy couleur yi nekk ci nit ñi mooy exactement couleur yi nekk ci nit ñi ci ay façon yu wuute mu ne noonu laa leen bindee muxtalifan muxtalifun alwaanuhu kazalik noonu ngeen wuute ay couleur yéen tamit maanaam kon nga gis ne montagne yi li tax borom subhanahu wa ta'ala lu bari ci alquran maanaam bu ñu génnee le fait que. ni ñuy mel am na montagne yoo xamante ne comme ay dune la rek maanaam am ay jall suuf la rek comme euh, yi nekk ci désert bi am yi nga xamante ne ay montagnes yu dëgër lañ dañuy nekk ay doj kët dëgg dëgg maanaam samp ci suuf si mel ni ay pont comme ni mu waxee woon jibaala aw taadan ba pare dafa ni alam naj'al alil arda mihaadan suuf si est ce que defuñu ko laytaay mihaad mooy laytaay laytaay mooy comme euh, mooy comme Euh, berceau nga xamante ne nit ñi dañuy mën a dox mais dañ ci mën a tëdd voilà comme ni mu ko waxee wajaal wajaalna al arda euh, firasha maanaam euh, mooy suuf daf koo def al arda firasha maanaam suuf mu nekk ab lal loolu moom moo tax ku ne ku waat ne tey waat naa ci yàlla ne danaa tëdd ci kaw lal bu tëddee ci suuf si amul maanaam du du du du bu tëddee ci kaw suuf du nekk kuy kuy kuy kuy kuy euh, kuy fay géejëm maanaam euh, tax ni du ko def du ne parce que dafa waatoon day tëdd ci kaw lal que ni bu léegi nag bu tëddee ci suuf si maanaam ndax alxuraan moo ne suuf si lal la loolu moom moo waaye tey imaginez euh, Euh, euh, maanaam asamaan si tamit maanaam mu nekk tabax mais tamit li nga xamante ne moom mooy montagne yi euh, borom subhanahu wa ta'ala na mu nekk ay daaj ci suuf si ba pare ne rawaasiye yi mooy de montagne yu mag yi nag mu ne loolu borom bi moo ko def noonu mu ne antamida bikum ndax day bañ day bañ suuf si di dem ak yéen di yëngatu di dem ak yéen voilà am te feneen fu mu naan wataral jibaala tahsabuha jaamidatan wa hiya tamurru marra sahab da ngeen di gis doj yi. muy dox maanaam maanaam mu taxaw fekk mu ngi dox comme ni niir yi di demee maanaam mooy ne euh, comme que suuf comme que montagne li ko indi moom mooy suuf si frottement yi ñuy def glisser yi ñuy glisser moom mooy indi montagne yi di yéeg euh, montagne yi tamit dañuy bouger comme ni suuf si di bouger mais sauf que comme que vitesse bi dafay yéex ci suñuy bët moo tax ñu foog ne daf taxaw kon yooyu yëpp borom subhaanahu wa mi ngi leeral mbir yu mel noonu ci alquran maanaam di wane màggaayu mbindam waaye nag fii yow mal xiyaamat lay leeral fii naka la montagne yi di def mu ne montagne yi bis booba yow mal mu ne e, kal ehni day mel ni kom e, al ehn mooy karaw jur gi mooy tey boo jëlee e, karawu jur nga dem nga togg ko moo tax mooy al ehnil maanaam boo jëlee karaw jur nga dem euh, nga sóob ko nga togg ko maanaam ni muy nekk après day nekk leen maanaam leen boobu nag léeg-léeg dañ ci defa ay yére te d'ailleurs borom subhanahu wa ta'ala gisoon nañ ko sànq bi euh, mu naan wa ja'alal jibaala aknaanan maanaam euh, mooy fi muy waxee ne doj yi tamit dañ koo def Euh, ngir mu nekk loo xamante ne euh, daf leen di euh, aar maanaam ngeen ci mën di aaroo maanaam mu nekk loo leen di mën di aaro ci ngelaw li ci tàng ci ci tàngoor bi mais daf cee boole mu ne wa ja'ala lakum sarabila taqikumul xarra taqikum taqikumul xarra wa sarabila taqikum ba'sakum mu ne daf leen a defal tamit sara maanaam wa eh, wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra maanaam ay yére yoo xamante ne daf leen di aar ci tàngoor yére yoo xam ne dafa leen aar ci tàngoor yére yi bu dëgg la ni daf ñuy aar ci tàngoor mais moo tax ak ak ci seddaay maanaam yére ci seddaay sax nga gën a mën a aaree ci tàngoor moo tax jaww mu tudd seddaay bi waaye tamit daf leen di aar ci boo leen dee xeex mooy yére koom yi bubb koom yi te loolu yëpp boo xoolee doj li da ngay gis lien bi lan moo tax bu yow man ni borom subhanahu wa di def doj yi ñoom bu mën a soppeeku maanaam nekk comme leen euh, kon borom subhanahu wa dafa def ne doj yi dañuy nekk comme yow man xiyaamati kal ak euh, leen mu ne wala yasalu te du laaj maanaam euh, loolu borom subhanahu wa wax na ko tamit loolu yasalunaka anil jibal fa qul yansifuha maanaam borom subhaanahu wa taala nee dinañ la laaj doj yi a qiyaamati naka la mel mu ne nee leen borom subhaanahu wa taala ah, euh, daf koy jël maanaam daf koy dëbb daf koy def ko mu dëbb ba mokk voilà fa fa fa yazruha qa'an safsafa maanaam mu daal di koy def mu tasaaroo maanaam suuf si yëpp daal di nekk benn mbartam maanaam eh, nekk lu tàllal euh, naka noonu. moo moo tax ci beneen mu ne laa tara fiha iwajan wala amta doo fa gis luy jéngi-jéngi lu lu jóg wala déedéet amul dellu lenn luy jóg wala luy nuux wala boog loo xamante ne ak dëng-dëng lay doon ci suuf si yow man xiyaamati noonu lay demee bu ko defee kenn ci nekk di gis moroomam comme niñ koy gisee ci aaya bi ci tegu naka noonu tamit mu ne borom subhaanahu wa ta'ala ne wa wa ne wa suyyirat wa suyyiratil jibaalu fa kaanat saraba wa wa idha bussatil jibaalu bassa maanaam yooyu yëpp ñoo bokk aaya ñoo bokk li ñuy tekki maanaam mais borom bi daf koy melal ci ay façon yu wuute pour nga xam exactement mais exactement naka la su euh, doj yi nar a mel yawmal qiyaama mooy lan ne borom ko ànd tala ne dañuy doxloo suuf si dañ koy doxloo dañ koy wëlbati dañ koy mokkuloo rumbux voilà mu nekk comme pënd maanaam nga gis ne kon. leer bi ni muy mel mu du leer bu nekk mais leer boo xam ne dañ kaa dëbbate ah eh, eh, eh, def ko pënd mooy kal eh nil man foofu euh, kon yowmal xiyaamati noonu lay mel mu ne wala yasalu te du laaj maanaam euh, lii moom mooy njàngin bi nga xamante ne euh, moom mooy bi gën siiw waaye ku mel ni Abu Haywa ak Shayba ak Abu Jaafar ak al-Bazzi ñoom euh, rahmatullahi ci jàngatu alquran ñoom ni ñuy jàngee alquran fii maanaam ñoom wala yusalu la ñuy jàng wala yusalu te duñu laaj fii wala mooy du laajte loolu mooy li ëpp ci jàngkat yi wala yusalu mooy te duñu laaj ala kulli haal euh, mooy yow kon euh, ci loolu mooy njariñu njàngin yu wuute yi mooy léeg bokk na ci njariñ yi mooy day tax ñu mën ko wutal ay maanaa yu bari ñu mën a wutal baat bi ay maanaa yu bari comme niñ ko gisee woon ci saala buñu gisee saala wala saala maanaam ñu gis ay maanaa yu bari yu mën a làmb wax ci benn mbind kese euh, kon duñu laaj naka noonu du laajte xamimun ku sopp fii nag laaj bi maanaam mi na sual maanaam ci laaj bi maanaam ci buntu bi lay doon maanaam mooy lan mooy dañoo xasaf li nga xamante ne ginnaaw yi moom maanaam dañoo éclipsé dañoo nëbb li nga xamante ne moom mooy euh, euh, ñaareelu complément bi mooy lan mooy mooy mooy walaayes alu du laaj ne buñ ko firee noonu xamimun soppe soppe xamim mooy soppe euh, day tekki lépp loo xamante ne maanaam moo tax xumma ak xuma maanaam foofu la jógee mooy lu tàng loo xamante ne dafa métti fièvre maanaam nga gis bu ñu naan alxuma mooy fièvre parce que lu tax parce que ki nga sopp day mel noonu ci yow maanaam day mel ni koo xamante ne comme ni yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam wax hadith sayyidina Nu'man ibn Bashir bi radiyallahu anhu mu ne masalul mu'minina ci beneen riwaaya taral mu'minina fii tawaadudihim wa tarahumihim wa ta'aatufihim ka masalil jasad idha ishtaka minhu 'udwun tadaa'a lahu saa irul jasadi bi sax di watu maanaam bu mu ne exemple jullit ñi ni ñu mel ñu mel mooy euh, maanaam ñu gëm yàlla te dëggu nekk ay jullit piir ñoom soo leen xoolee seen exemple matal mu'minina fii tarahumihim seen yërmande seen ñeewante gi ñu am ak soppante gu tar gi nga wa tawaadudihim wa ta'aatufihim ah wa tarahumihim seen yërëma yërëmaate yërëman yërëmante mu nekk masalil jasad waaxid dafa mel ni benn jëmm rek jëmm jooju lan moo ko xew mu ne izashtaka minhu udwun bu amee benn cër bu ciy jàmbat te daa lahu sa'irul jasad mboolem yeneen ci partie ci cër yi dañuy daal di euh, dañuy daal di wootente maanaam mel ni dañuy communiquer te daa lahu gis dañuy communiquer ñoom ñëpp ñu jàppale ko lëxoo ngir moom waaw bi saxari wal xumaa maanaam bi saxari ci werek cek eh, mooy ñàkk nelaw ñoom bu ñu mën a bu mën a nelaw insomnie la ñu am wal xumaa ak tàngooru yaram maanaam ñëpp ay participer ñëpp ay moo tax ci kii bi ñu ne ci Ruuhul Maani wal Bayaan yi ci bi ñuy wax ci partie ñi ñi nga xam ne dañoo jeex ci yeneen bi sallallahu alayhi wa sopp ko dëgg ñoom seen biir ni ñu mel ñoom dañoo dund maanaam fraternité islamique boobu fraternité musulmane boobu moo tax xaaba boobu kal maanaam ñoom dañoo soppante dañoo soppante kéem yaram ni mel mooy xadis boobu lañ doon dund tamit beneen xadis bi beneen xadis bi yenent bi di wax ne sallallahu alayhi wa sallam ne masalul mu'mini lil mu'mini kal bu yashuddu ba'duhu ba'dan jullit ak moroomam boo bëggee gis seen exemple tabax la nag kenn ku ci nekk da ngay sa moroom maanaam ñeen ñi dañuy dëgëralante bu doon ay xeer kese lañ teg nii teg tabax bi du dëgër mais le fait que ñu teg leen raax leen ñu raaxaloo ba pare roofaloo tabax maanaam xeer yi roofaloo Euh, loolu ku ne ku ku gis fu ñuy tabaxee ku ne waxuma la maçon mais képp mos bu fekkee fu ñuy tabaxee dina gis loolu ne fokk maanaam ñuy roofaloo maanaam xeer yi dañuy roofaloo ñu tabax maanaam ñu raax wala boog bu ñu tegee li ñuy teg ba pare maanaam dañu koy kaste ak ay ay ay ay ay béton wala loo xam te ne da koy dëgëral mais duñu bàyyi noonu rek jël mool yi noonu rek teg wala ñu rangale leen mool yi même buñu tolloowee ñu leen rangale noonu rek Euh, raax bu luñ def noonu parce que loolu fu ñu ko defee dëgër mais il faut ñu roofuloo dëgëra loolu moom mooy exemple jullit yi jullit ñi noonu lañu war a mel seen diggante kenn ku ci nekk di yëg ne benn partie nga ci sa morom et que benn partie bu ci nekk bu amee lu ko metti yow da nga koy yëg voilà nuñu war a mel moom mooy euh, jàppante googu nga xam ne dañuy dëgëralante tey da ngay gis ne comme li alquran wax inna allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka annahum bunyanun marsus kay yàlla ko bëgg ñi nga xam ne dañuy xeex ci yoonam waaye nekk ay sàppe sàppe yoo xamante ne ni ñuy sàppe mooy rangaloo mel ni comme si tabax boo xamante ne dañ koo raax ba mu dëgër këcc dañ dañ ko dañ koo dañ koo bétonné ma suuf dañ koo bétonné loolu moom mooy jullit ñi ni ñu war a mel waaye nag yàlla nañ yàlla sàmm euh, jullitu tey moom maanaam euh, xaqiqatan beneen neneen lan mel mën nañoo dëppoo ci lépp ba mu def ci kaw diine saa yi ñu dëppoo ci turum seenum réew saa yu ñu dëppoo ci turum seenum euh, askan saa yu ñu ci ci turu seenu der seenu der waaw saa yu ñuy dëppoo ci ci turu seenu ay famille walla sëriñ ba ñu bokk waaye pas ci turu diine kese abadan ci turu diine kese kese bu raxul dara loolu lu néew a néew a ci biir jullit même buñ jógee ne dañuy xeex sax wala dañuy def maanaam dañuy lu ñu mënti def duñ ko def mukk parce que yàlla kese la parce que diine kese la abadan ndax fépp fu ñu jug ne dañuy sox dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy xeexal diine ci côté bi exactement ci lu leen gën a jege lu ñu war a mën a xeexal diine ma nga fa ku ñuy tooñ ci jullit ma nga fa ñu di ko gis di jàkkaarloo moom suba ak ngoon guddeeg bëccëg du leen yëngal lii mooy xaalu jullit ñi tey loolu nag bu demee ba am maanaam euh, tortange dañ dañ ñu wuyu si loolu moom mooy li nga xamante ne exactement moom la alxuraan di wax moom la na doon wax moom la saxaaba yi radiyallahu am doon wax euh, euh, te moom la mag lu baax ñëpp radiyallahu anhum maanaam borom xam-xam yu njëkk yi ak nit yi yu seet yi radiyallahu anhum ñëpp loolu lañu wax amul dara lu maanaam lu lu mën a tax ba jullit mën a bennoo kon Euh, euh, kon xamim tamit lée léeg am na tàngoor euh, woo xamante ne dañ ko tuddee xamim moo tàngoor bu taree moo tax safara mu am bu tudd mooy xamim voilà ndox moo xamante ne dafa tàng jër voilà safara li tax nag xamim mooy soppe bu melee noonu koy tuddee xamim moom mooy chaleur humaine bi nga xam ne moom la yëg maanaam tàngoor googu maanaam tàngoor mbëggeel googu di tàngee ci moom maanaam mu ko yëg par rapport ak moromam ah bi nga xamante ne lu ko metti mu metti la lu tàng ci moom mu tàng ci yow ko xamim mu ne kon yi boobu wala yasalu du laaj waaye moo it duñ ko laaj xamiman soppeem ba duñ ko ko laaj moom it du ko laaj du fi nekk naan anadiw lu tax possibilité yi lii la bu njëkk bi mooy ne ay mbiram day leer maanaam moom daf koy gis jarul mu koy laajte maanaam day gis ne ah kii day mi ngi ci xaal sàngam man maa ngi ci xaal bi man du ma du ma ko laajte du ma ko topp topp ñaareel bi ci des moom mooy ne du ko laajte parce que talu ko parce que amul njariñ mu di ko laajte parce que talu ko yawmal qiyaamati eh, comme ñu koy gisee insha allah taala ci ay yi di ñëw doon la mel maanaam kenn ku ci nekk dangay ngay toppatoo say mbir ku nekk da ngay xool yow nan ngay régler sa problème moo tax doo laaj kenn doo laajte kenn beneen bi ci des moom mooy da jàpp ne. bis bu retrouvailles yi amee maanaam amaan na moom ci boppam mu indil la ay problème parce que dina ne la bés sàngam mës nga maa def nangam maa la ko waxutoon rek parce que sama xarit nga woon bëgguma woon suñu relation yàqu wala mu wax la loo xamante ne day tax euh, nga nekk problème bu yow boo doole ko sa problème yi nga yi la doy sëkk parce que ku ne vraiment say problème da lay doy sëkk mais vraiment da doy sëkk Euh, nga ne léegi nag nga bañ nga bañ problème boobu di di di di multiplier wu moo tax doo laaj kenn doo bëgg a xam ci keneen lan la ne parce que lan soo ko xamee rek boo moytuwul maanaam day daal di nekk aw añ boo xamante ne yow da la koy da day day day dooleeku ci ci sa kaw euh, euh, kon ci kaw loolu ñu gis ne. Euh, gis nañu li nga xamante ne moom mooy euh, li aju woon ci euh, baat yi léegi ñu ñëw ci njàngat yi nga xamante ne ñoo nekk ci suñu aaya yi bokk na ci li ñuy jàngee ci suñu aaya yi moom mooy ne yawmal qiyaamati dëgg gu wér la ndax borom moo tax mu melale ko ay melo yu wuute ba pare bu ñu xoolee ci saar bi maanaam mu naan yawma takunu Euh, maanaam ne bis lay doon boo xamante ne lii dina am te mbir la moo xamante ne bu jege la te boo xamante ne bu yegg si la te boo loo xam ne tamit yegg si na ba noppi euh, borom bi nag subhaanahu wa moom suy wax ci yowmal qiyaamati daf ciy waxee en tant que ne bis la doon boo xamante ne non seulement euh, yegg si na waaye lii xew yépp maanaam ay bouleversement yu rëy rëy dina ci am te yooyu noonu yëpp bokk na ci li ñuy jàngee ci suñu euh, aaya bi mooy ne euh, bis lay doon boo xamante ne adduna bi day soppeeku buñu naan adduna bi tukki na maanaam expression boobu bu baax parce que euh, mooy ne bi ni mel nii day melaat neneen day soppeeku ba nit ñi daanaka duñ ko mën a xàmmee duñ ko mën a duñ duñ duñ gis ne la lañ miinoon ci àdduna bi ni ñu miinoon ci doj ci ci ci ci ci ci ci jant ci jant ci weer wi ak yooyu yëpp du am te comme loolu euh, borom subhaanahu wa taala mi ngi koy wax naan euh, wa jumi ash-shamsu wal qamar bina wa wa xusifa al wa jumi ash-shamsu wal qamar euh, dañuy weer maanaam weer wi dañ koy dañuy muur lëm leer bi ci nekkoon dañ koy dañ koy dañ muur maanaam day am éclipse ba pare dañuy boore jant bi ak weer ñoom ñaar ñëpp dañ leen di boole yawmal qiyaamati kon bokk na ci li ñuy jàngee suñu aaya bi mooy kon euh, asamaan si dootu nekk comme asamaan bii ñu xam euh, asamaan yi nag borom subhaanahu daf ko fee def comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee woon ci euh, mu am ay rôle yu bari yu muy jariñ mu nekk loo xamante ne kéemtaanu borom bi la subhaanahu wa taala amul benn imperfection lépp rafet lépp a la amul dara loo xamante ne lu ci yàqu la waaye nag borom subhaanahu wa taala daf ko tàggatal doomu aadama yi comme ni nga xamante ne noonu la borom subhaanahu wa taala ni ñu tàggatalee géej gi ni mu ñu tàggatalee eh, suuf si noonu lañu ñu tàggatalee asamaan comme ni mu ko waxee allahu alladi saxara lakumul baxra li tajriyal fulku fiihi bi amrihi wa li tabtaxu min fadlihi wa la'allakum tashkurun wa saxara lakum maa fi samaawaati wa maa fi l ard jami'an minhu inna fi zalika la ayatin li qawmin yatafakkarun borom subhaanahu wa moom moo leen tàggatalal géej gi bu ko defee li tajri fi fulk bi euh, gaal yi ak bateau yi ci daw mii ci ndigalu borom subhaanahu wa taala maanaam gaal bi ni mu diisee ak borom subhaanahu wa ni mu defee géej gi ak densité bi ci nekk ci anam boo xamante ne boo ci tegee gaal bu suruf te yow nit boo ci duggee nga tëmb te ànd ak yow yaa gën a tuuti gaal gi yow yaa gën a tuuti bi. waaye ak yooyu yëpp mu nekk loo xam ne borom bi subhanahu wa maanaam propriété yi mu ci def ci densité yi de telle sorte que euh, mu defee noonu mbir mi ak batu yi ni muy ngandee maanaam léeg-léeg ni muy réyee comme ni alquran wax walahul jawaari fil bahri kal a'lam maanaam euh, euh, borom subhanahu wa moo def maanaam yii di daw ci géej gi mu mu nekk loo xamante ne ay bateau yu ngand la ñu doon comme doj yi kal a'lam maanaam yooyu yëpp borom subhaanahu wa ta'ala def ko mu ne waaye nag bu ko defee xanaa ak mboolem li nekk ci biir géej gi ci ay xeeti xéewal ak li ci nekk ci ay njariñ ngeen mën koo jariñoo ngeen mën koo jëfandikoo wala mu eh, eh, eh, loolu yëpp tabtaxu wa la'allakum tashkurun su ko defee nag ngeen sant ko gërëm waaye mu teg ci lu am solo te loolu point la boo xamante ne dañ ko war a bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax a baax borom subhanahu wa ta'ala dafa ne wa saxxara lakum moo leen tàggatal moo mettre à votre disposition loolu mooy tàggatal mooy mettre à ta disposition assujetti moo leen ko defalal la maa fi samaawaati mboolem lu nekk ci asamaan yi amul lu des wa maa fil ardi ak mboolem lu nekk ci suuf si amul lu des. nit ñi fu nekk ci asamaan si jógul ñu mën faa dem jële ji njariñ indi loolu borom bi moo ko tàggatal doomu aadama en tant que xalifaam ci univers loolu moo tax bu ñu yiimu abadan ci dara dara dara lu xew ci euh, lu ñu mën a dem maanaam euh, euh, amee ji ko ci asamaan si wala boog ñu mën a explorer suuf si ak explorer univers bi loolu waruñ cee yéemu borom subhaanahu wa ta'aala nee moo ñu ko tàggatalal te jami am nañu lépp ci moom la waaye bu yowmal nag loolu yëpp day arrêté loolu yëpp day arrêté moo tax borom subhaanahu wa ta'aala wax ne yaa ma'sharal insi wal jinni in istata'tum an tanfudu min aqtaari samaawaati wal ardi fanfudu laa tanfuduuna illaa bi sultaan ee mboolooy jinne nit ñi jinne yi su fekkente ne am ngeen kàttan ci ngeen mën a rëcc ci goxi asamaan yeeg suuf si la ca def leen xam leen ni doo ko def lu dul ci lay ab argument bu leer nañ moo leen di may lool moo tax sa sa nafu wala aywa dinañu maanaam euh, baatu sa nafu wala la borom subhanahu wa ta'ala mooy ne ci yéen. loolu nag feeñ waay la ci borom bi subhanahu wa waaye ku ne xam ne ni borom bi subhanahu wa bee abaa la ci ne maanaam lu lu ñuy xam la ci lu ci ci ci fekk ci ci lu maanaam lu évident këni fi nekk di naan maanaam ci dara wëlif leneen loolu yëpp ay feeñ waay la mooy ne tey borom subhanahu wa dina toppatoo seen mbir maanaam yéen acte leen yéen ñëpp kenn ku ci nekk mu tegaat dëgg li nga xam te ne moom mooy fa fa la nekkoon ñaar yi nga xamante ne euh, mooy kon euh, yowmal xiyaamati kon asamaan si borom subhaanahu daf koy daf koy def mu mel neneen mooy yowma tubaddalu ardu ghayrul ardi was-samaa bis boobu yowmal xiyaamati day wecc suuf si mu nekk leneen mu nekk asamaan itam noonu la asamaan si euh, kon bokk na ci liñ ci jàngee ci suñu aaya tamit mooy ne borom maanaam mooy kattanu borom bi màgg màggaayu kattanu borom subhaanahu wa taala màggaayu kattanu borom bi subhaanahu wa taala ak sañ-sañam ndax asamaan si ni mu mel nii ak biddiw yi ni ñu rëy ak ni nga xam ne noonu la mel gisoon nañ démb biddiw yooyu nga xamante ne moom la borom bi di wax ak tool nga xamante ne biddiw la yoo xamante ne eh, day day day day day def bruit yu fort voilà di ànd ak muy nag mu sàq muy melo muy biddiw yoo xam ne seen leeraay dafa ëpp doole ba nga xam te ne day éblouir ñëpp lëndëmal ñëpp ba pare euh, bu ñu bu ñu seen leer gi jeexee ñu nekk comme al xunnas al muy euh, ñoom la ñu wax euh, sukko ah. alors que en fait ni ko Alxuraan définir sax moo gën a baaxati encore ci ni ñuy doxe yooyu yëpp borom subhaanahu ànd ak loolu yëpp li mu def biddiw yi ci kaw asamaan si mu def ko nga xamante ne asamaan si ci boppam léeg-léeg mu am partie yi ñuy photographie yi nga gis mu mel ni montagne mu ne mu nekk ay montagne nga gis léeg-léeg mu am partie yoo xam ne ci asamaan si day nekk ay géej yii yëpp borom bi def ko waaye bis yow man xiyaamati lépp lay fo lépp lay chamboulé lépp lay wëlbati sama'u bil ghamami wa nuzzila al mala'ikatu tanzila voilà inshaqqati sama'u bil ghamami mooy asamaan dañuy xar ci niir yi waaye wa nuzzila al mala'ikatu tanzila tamit dañuy wàcc loolu tamit kon bokk na ci bu ñu jëlee aaya boobu daf ñuy jariñ beneen mbir mooy ne daf ñuy jariñ lan maanaam lëkkaloo gi nga xamante ne moom la rañaanu malaaka yi ta'arujul mala'ikatu maanaam lëkkaloo ak xaru asamaan si maanaam ak xar ak asamaan si ni muy mel nii ni borom subhaanahu wa taala wax loolu tamit bokk na ci liñ ciy jàngee tamit mooy ko képp kuy rañaan di dem ci borom subhaanahu wa taala nga xar bi nga xam ne mooy monde matériel bi ndax monde matériel bi li ko composé du lara lu dul asamaan si ak suuf si ni ñuy xaree monde matériel bi nag du comme ni ñuy xaat niñ maanaam du du du du du du du du du du moyen matériel lañ koy xare waaye moyen spirituel lañ koy maanaam mooy ay jumtuwaay yoo xamante ne ci xol lay jóge ci ruux lay jóge comme ni nga xamante ne malaayka yi ñoom ak ruux ñooy ànd pour mën a wàcc euh, yëngal maanaam ñoom ñooy mën a euh, ngir mën a euh, xar li nga xam ne moom mooy niir yi li nga war a xam foofu mooy nit kuy soobu ci yoonu yàlla ku ne dafa am benn mbir mu am solo boo xam ne da ko war a xam mooy ne xare boobu te loolu tuddoon nañ ko Euh, ci bakkan lay maanaam bakkan bi moom ngay xeexal ci kaw loolu kon mboolem yi nga xam ne ñoo nekk ci suuf si ak ci asamaan si soo ko bëggee xeex ak moom maanaam da nga koy xeex ci sa biir rek soo ko xeexee ci rek euh, xeex nga ko soo ko daanee ci sa biir daan nga ko bu boobaa dootu la mën a lorati masalan tey buñ jëlee exemple nañ jël exemple xaalis maanaam am amu àdduna la koom monde matériel nit ki su ko xeexee maanaam bu koy xeex du ko xeexee ci biti parce que su ko xeex ko ci biti amul njariñ ba pare tamit su ne du ko jëfandikoo du ko utiliser loolu tamit amul njariñ parce que ci loru lay dëkk bu boobaa nan la koy xeexee da xeex ci bakkanam maanaam su demee tey ba xeex ak partie ci bakkanam bi nga xamante ne moom moo bëgg alal moom mooy bëgg xër ci al am am am alal àdduna moom moo ci xër su xeexeeg loolu ci bakkanam ba mu noot ko ci bakkanam rek léegi am amu àdduna dootu benn jafe ci wax diggante ak boroomam maanaam fu ko ba xeex mën na nekk milliardaire du soppeeku du changé jikkoom du wàcc du wàññeeku ni mu delloo ci yàlla du du du wàññeeku naka noonu a ah, bëgg-bëggam du takkoo du ajooti du aju mukk ci alal ji alal ji day nekk ci loxoom rek day nekk ci poosam day nekk ci banque bi day nekk ci ay terrain day nekk ci ay matériel yu mu moom nii rek mais xolam du ci aju ci qui veut bu ko ñàkkee tamit du xaru parce que dafa ñàkk alalam du indi benn problème lu tax parce que xeex na ko ci boppam ba pare xeex na ko ci biiram xeex na ko ci bakkanam ba pare ba daan na ko léegi moom lu ma lu maanaam bu ko jotee tamit du ko yàqal dara du ko wàññil dara loolu exemple la nanga noonu tamit mboolem mbir yi nit ñi dool ak mbooloo yi doo leen xeex ci biti parce que amul njariñ waaye bëgg ki nga xam ne moom ngay bëgg ku la tagg bëgg gi ngay bëgg nit ñi di la dëgmal si bëgg gi ngay bëgg euh, di am ay ay mbooloo bëgg googu noonu soo ko xeexee ci sa bakkan ba mu dee ba mu jeex bu boobaa bu la àdduna bi yëpp dëgmaloo wër la du la wàññi du la du la yokk dara du la wàññi dara lenn rek nga ciy def mooy nooy def ba yow ak ñoom ñëpp ngeen ànd dem ci yàlla waaye doo fi nekk di leen bëgg a exploiter di leen bëgg jariñoo di leen def yeneen ak ainsi de suite parce que lu tax parce que xeet nga ko ci sa biir ba nga xamante ne léegi nekkatul problème yow ci yow naka noonu nag boo boole mbir yi soo demee nag ba xeex buntu yëpp yi nga xam ne. foofu la seytaane di jaar ngir dox sa diggante ak sa borom subhaanahu wa taala ba buntu yëpp tëj nga leen fatt nga leen ah, ah ndax buntu lëndëm lañ yow nga fatt leen ci leer gi nga xamante ne moom ngay am mooy leer googu nga xamante ne ah, moom moo lay jokkale borom subhaanahu wa taala ah, loolu te mooy alquran ak na loolu kon bu boobaa da ngay daal di nekk da ngay da ngay daal di yegg ci borom subhaanahu wa taala bu xar nga monde matériel bi muy asamaan seeg suuf si yëpp xar nga ko yëpp xar nga ko yegg nga ci yàlla euh, moo tax ñooñu borom subhaanahu wa ta'aala bi mu leen di melal euh, boo xoolee ci yeneen aay yëpp fil ard la doon wax ci suuf si waaye ñoom rek la tudd daay wax ne alal ardi ñeneen ñëpp dañu ne wala tam fil ardi marahan voilà bul daw bul dox ci kaw suuf si maanaam ci biir suuf si ci biir suuf si la wax maanaam ndax da nekk ci atmosphère waaye ñoom kese la wax ne ñoom ne yamsuuna alal ardi hawna maanaam mooy ibaadu rahmaan mooy ñi nga xam ne ñooy jaamu yàlla bi nga xam ne mooy aji def dellu yërmande ñooñu bu ñuy dox ci kaw ñoom ñoom ci kaw dox ci biir ci kaw parce que ñooñu suuf si dominé tu leen monde matériel bi dominé tu leen ñoom ñoo ko dominé moo tax ñoom dañuy dox ci kaw. suuf si dox doxuñu ci biir suuf waaye ñoo bu di dox lan xaw nan dañuy nooy dañuy woyof dañuy toroxlu waaw moo tax ñi gën a kawe ñi gën a yëg ci yàlla ñi gën a jege yàlla mooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy yor jikko yi gën a mag yi gën a rafet mooy tamit mooy jikko yi toroxlu moo tax yenente bi sallallahu alayhi tagg ko ci ñaari saar ci ginnaaw ah, maanaam mooy ñaari saar ci ginnaaw saar bi ne ko wa innaka la ala azim giñ naa ni wallahi yow yeneen yàlla sallallahu alayhi wa sallam yaa ngi nekk ci kaw kaw jikko yi yu mag yi gën a rafet yi yu mag yee mag maanaam yow danga nga leen a da loolu loolu mooy spiritualité day def loolu loolu moom moo tax léeg-léeg tamit koo xamante ne dafa développer spiritualité am xattaa ba di jullit xattaa ba di jullit dafa développer spiritualité am day mën di xar baax maanaam day day mën di soppi monde matériel bi da koy mën di def maanaam di di def loo xamante ne dafa génn euh, kuy fukkandikoo ci monde matériel fu mu gisee day yéem daa ima day def ay kéemtaan day def ay miracle loolu mooy tax maanaam parce que lan parce que monde matériel bi nekkatul lu ko dominer moom mais moom moo mujj wëlbatiku dominer ci kaw ne am domination ci kaw monde matériel boobu kooku nag parce que dafa développer spiritualité maanaam dafa néewal doole bakkanam parce que en réalité monde matériel bi amul doole lu dul à travers sa bakkan su fekkente ne noot nga sa bakkan rek noot nga monde matériel ku développer sa spiritualité moo tax ñuy gis léeg-léeg yi rabbin yi bouddhiste bon surtout ci jamono yu njëkk ñuy def ay yenn mbir yu yéeme ñuy def ay kéemtaan nit ñu bëri nag foog wala léeg ñu gis njabar ak euh, njabar sax moom beneen affaire la parce que jinne yi jëfandikoo ak jëfandikoo xam-xam boo xamante ne euh, boobu moom beneen affaire la sax monde bi ngay jëfandikoo mais bii nit ki ci boppam maanaam moom mooy def kéemaan bi mooy def yu yéeme. nit ñi yaakaar ne dafay dafa dafa dafa dafa nitu ñu bari bari loolu benn point bu essentiel la boo xamante ne da leen dafa dafa tax ba mënuñu xàmmee nitu yàlla parce que dañoo jàpp ne képp ku def kéemaan rek képp ku def lu yéeme rek c'est parce que yàlla da may képp kuy gis c'est parce yàlla da may léeg-léeg gis nit koo xamante ne euh, spiritualité day développé ci anam boo xamante ne moom day gis lii xew ëllëg yàlla daf koy wan. parce que dafa xar monde matériel bi wala boog muy gis loo xamante ne euh, dañ ko doon nëbb ak yu mel noonu wala mu koy gént loolu yëpp tegtalewul ne danga ngaa àgg fenn ci yàlla abadan tegtalewu au contraire nitu yàlla yi dañuy wax comme Cheikh Abdel Dabakh radiyallahu anhu nee na léeg nga gis nit koo xamante ne yàlla daf koo mayoon muy def ay kéemtaan wala boog mu mayoon ko mu nekk koo xam ne borom ñaan yu nangu la mu nekk koo xam ne eh, yenn karaama yi wala yenn da ka daan def mais mu jàdd yoon waa alu diwaan ci seen tasawuf seen soppandiku ñu ko ak mbir yooyu su ko defee mu gën a nekk maanaam bu ko defee nit ñi nga xamante na ñoom àdduna leen tax a ñoom dañuy daal di xawwee bàppee dem ci kooka di ko wuti ji ngir ay problème àdduna ngir ay yaf yëfi àdduna kese moom it yàlla maanaam mbir moom mu bàyyi ko mu continuer di def loola su ko defee ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy vrai yàlla yi nga xamante ne yàlla rek ka leen ñor te ci yàlla rek lañ jëm ñoom bu boobaa ñi nga xam ne ñoom ñooy leen di dëgmal si nekk ñi nga xamante ne ñoom tamit yàlla rek ka leen tax a jóg euh, kon loolu point la boo xamante ne bu mat a bàyyi xel la mooy ne spiritualité képp ku ko développé ak ci noo ko développé da ngay mën a transcender monde matériel cependant ndax ci yàlla la jóge wala boog kodug seytaane la boobu ni nga ko mën a xàmmee wee mooy takkoo gi ngay takkoo ci alquran ak sunna ba woote woo de takkoo gi ndax léeg-léeg ñenn ñi dañuy wax ñun moom alquran ak sunna fekk boo leen xoolee dëgg dëgg dañuy gis ne sore dañ alquran sore dañ sunna déedéet am na ku ci Cheikh Omar doon nettali ci kitaabu Rima muy wax ne am na ñoo xamante ne dañuy wax ne euh, yowmal xiyaama dañuy dañuy wax ne buñ ñëwee euh, euh, ci kenn ci nitu yàlla yi fàtte naa kan la bu ma juumul imam Ash'arani moo ko doon wax Cheikh Abdou Dabakh moo ko doon wax wala Seydi Ali kenn la ci ñoom ñi radiyallahu anhu mais da doon wax ne soo duggee ci garab ci ci ci tool soo duggee ci benn jardin picc yi ñëpp waxandoo la wala la ne ci gàncax bi ñëpp ne la assalaamu alayka ya waliyallah maanaam ñu ngi lay nuyu maanaam assalaamu alaykum yow waliyu yàlla bi yow bu fekkente ne mbir moomu da koo dégg nga réjouir ci maanaam nga bég ci te xalaatoo ne amaan na lii njuuy la ab njuy la xamal ne njuy la bu fekkee loolu xalaatoo ko ñëwul ci xel rek xamal ne moom la maanaam comme quoi ak mu njub ak baax kenn du ko nattee ci loola yegg ci yàlla yoonu yàlla dañ koy nattee ci alquran ak sunna foofu lañ koy nattee du leneen du leneen du leneen euh, kon euh, kon bokk na ci lu ñuy jàngee ci suñu aaya moom mooy kon euh, lii nga xamante ne moom mooy ne borom subhaanahu wa taala suñu aaya maanaam mooy ne yawmal xiyaamati bis la doon boo xamante ne du ñu laaj kenn maanaam kenn du laaj kenn kenn du laaj moromam kenn du toppatoo. mbiri moroomam yawmal qiyaamati bis la boo xamante ne ku ci nekk say mbir da lay doy bokk na ci li ñuy jàngee tamit suñu aaya moom mooy ne yawmal qiyaamati dañuy responsabiliser nit ñi nit kenn mënatu wax ne euh, comme li alquran wax balil insaanu ala nafsihi basira walaw alqaa ma'aazira nit moom ci boppam day daal di nekk koo xam ne moom ci boppam day xam boppam walaw alqaa ma'aazira doonte foo ko fekk mi ngi wut ay ngànt doomu aadama moo mel noonu foo ko fekk day wut ay ngànt bokk ne ci li ñuy jàngee ci suñu aaya bi moom mooy euh, ne euh, xaritoo yi fii la yem su fekkente ne teguwul ci yoonu yàlla comme li alquran wax al axillaa ndax maanaam ndax li mu wax ne wala yasalu xamimun xamima xarit bu laaj moroomu xaritam du toppatoo lu mu ne li nga xam ne noonu la ko alquran waxe al axillaa yawma idin ba'duhum li mu ne xarit yi ñoom ñëpp yowmal xiyaamati bis booba kenn ku ci nekk da moroom ba des ñu ragal yàlla kon ndekete ragal yàlla rek am solo ragal yàlla rek moom moo mat a tegu te ragal yàlla bu dara lu dul di def li yàlla digle di bàyyi li mu tere di sori mboolem loo xam ne daf koy bañ mboolem lu mu bëgg mu nekk sa yitte te moom yàlla rek ku mu tax ngay teg teg ko mais nga teg ko ci ni nga xamante ne noonu la ko jàngalee moom yàlla borom subhaanahu wa ta'ala ci alquraanam ak sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam lii moom mooy ragal lii moom mooy ragal yàlla ngay bàyyi xel yàlla daal di teet di moytandiku lii fu fekkente ne yaa ngi koy def yaa ngi ci yoon bi lenn lu ci nekk benn question rek mooy question bi nga xamante ne moom mooy am solo mooy lan lan la yàlla bëgg ma def ko ak lan lay bañ ma bàyyi ko nan lay def ba yenent bi sallallahu alayhi li mu jàngale ma dëppoo loola li nga xamante ne moom la yenent bi sallallahu alayhi wasallam tere man ma sori loolu lii mooy mbir waaye mboolem lu leen boole woon yéen adduna bi te aaya bi dañ ko ci jànge ndax mu tax mu jëfandikoo baatu xamim mooy ñoo xamante ne dañoo soppante ba nga xam ne lu metti keneen ki bu nekkoon ci feneen ci beneen côté bi ci àdduna bi sax da koy daal di ndax soppante gu metti kooku waaye ànd ak loolu yëpp bis bu yombal xiyaamati bu ko am mooy ne ndekete kon euh, bokk na ci li ñu jàngee ci aaya bi kon mooy fagaru mooy euh, euh, bala ngaa mooy mooy xoddeeku bala ngaa lakk la mieux vaut prévenir que guérir maanaam mooy naan mooy comme que yawmal xiyaamati mbir mi nii lay demee képp koy amal relation xaritoo ngay ànd ak moom nga bëgg di nekk ak moom wala ngay perte sa temps maanaam ci waxin anti guillemets perte sa temps ak moom na nekk ne ci yoonu yàlla ngeen ne na nekk ne dëgg-dëgg kii daf lay da ngeen di nekk ci yoonu yàlla parce que sudul loolu yawmal xiyaamati fi ngeen di mujj moom mooy lii comme ni Alxuraan wax yawma ya'addu zaalimu ala yadayhi bis lay doon boo xamante ne aji tooñ bi maanaam day matt ay loxo borom waxul na sax day matt baaraamam wala am nañ ñu nee na day matt baaraamam déedéet kii day matt ay loxo maanaam du yam ci baaraam bi parce que baaraam bi day tuuti trop par rapport ak ampleur problème yi loxo yi lay jël dugal ko matt ko yaqulu yaa laytani ittaxaltu ma'a rasuli sabila yaa waylata laytani laqad yaa laytani lam attaxiz fulaanan xalila laqad adallani an sabil iz jaa'ani nga xamante ne danañ ak a neexoon yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ma jël yoon wi mu tegu woon ma tegu ci ma jàpp yoon bi mu jàpp ak taxiru ma daal di téye bu baax waxul axusu de ma jàpp de téye déedéet ak taxiru maanaam moom mooy dëgër jàpp bu baax ma rasuli sabila ànd ak yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ci yoon woo mu nekkoon ak kan neexoon ma def loolu waaye topp naa ñoom diw topp naa ñoom dii ah yaa waylataa laytanii lam attakhidh fulaanan khaliilan ak kan neexoon ma du jàppee diw xarit diw sàngam laqad adallanii ani dhikri iz eh, eh, eh, jaa'anii moom dëgg dëgg moo ma sànk nag ci fàttali ji alquran ak sunna bi mu ma dikk nii diw sàngam moom te lii nii ñu daaneele foofu lii nii rëccu gii ci ñi muy gën a ñëwee léeg-léeg sax du doon ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo doon ànd ci yoonu àdduna kese mais ñi doon ànd ci turu diine waaye di ànd àndin wu bon àndin wu ñaaw àndin woo xamante ne ku nekk da ngay jéem a layal sa moroom ci li nga nekk ci caaxaan ku nekk di jéem ñuy dëgëralante di jàppante du ñu nangoo xool ubbi seen bët xool dëgg dëgg fan la dëgg féete ñu teg ci seen tànk luñ ci góobee gar ñi daanul ànd xeetu àndi woowu bis boobu ñoom ñooy rëccoo loolu te en fait mu dana dal yéeféer yi naam dina dal yéeféer waaye bis boobu lii day am comme li alquran wax istabarra alladina tubi'u min alladina taba'u wa ra'awu al'azab bis lay doon boo xamante ne ñi daan toppe ñi ñi daan topp dañuy teñ ci ñi leen daan topp complètement waaw moo tax ñi nga xamante ne ndax ndax dañuy gis mbugal bi xam nga lan la bu ma fontoo quoi suñ àdduna bañ fa nekkee c'est vrai que man ngeen daan topp mais daan ngeen gis dëgg aussi à côté kon bu ma kenn xolal bu ma kenn indil problème man dañ naa ci yéen moo tax yëpp ñoom danaañ aka neexoon ñu delluwaat ci àdduna fa nata ba ra min ko kamata ba ra min naa ak ka neexoon ñu delluwaat ci àdduna bu ko defee ñu denc ci yéen comme ni ngeen dañee ci ñun waaye nag boobu fekk weesu na moo tax wa taqatta'at bihimul asbaab comme ni ko Alxuraan waxe fekk maanaam mboolem li leen relier woon dañ na bu dee eh, moo la daan bayal moo la daan doxal say soxla moo la daan defal lii moo la daan yooyu yëpp jeex mun amulatu la njariñ boobu bu dee kee tamit boo defee ay problème def ay tuuxi duuna moo daan dem ci kanamu eh, ci juge bi ngir défendre la wala boog moom mooy wax eh, préfet ne no noo kii nañ ko bàyyi wala boog moom mooy ci loolu tamit jeex na relation yi ngeen bu amoon yëpp jeex na ay intérêt moo leen jàpp jàppale woon ku nekk naan ñun ñooy taalibe diw ñun ñooy ànd ak diw ñun ñooy maanaam li li tax may jël exemple diine ji parce que exemple adduna bi dafa leer boobu fis na ñiy ànd ak nit ñi parce que adduna moo leen lëkkale ba tax topp ñu yàlla loolu moom leer na mais ñi ànd ak nit jàpp ne ci turu diine lañ koy defe fekk al problème la leen di indil àllaaxira boobu moom mooy gën a làqatu leen nekk moo tax ñu ci boobu la ñuy insister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 بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لَظَى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم